afdalu salaati wa salaam fil baab arraabi'a ashar wa an Aa'ishata radiyallahu ta'aalaa anhaa anna rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم fa inna ahadakum idaa sallaa wa huwa naa'isun laa yadrii la'allahu yadhabu yastaghfiru fa yasubba nafsahu muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiis bi nga xamante ne mooy xadiisu li nga xamante ne mooy xadiisu saydatu saydna anas ibn malik ibn nadr ibn tamtam ah, ah, ah ñu demoon ba ci doon teg xadiis bi jàngoon nañ ko waaye ñoo fàtte woon na amoon nañu beneen programme <laughs> voilà muy nga xam ne ñoo niroo lu ñuy wax kene yonent bi alei salaatu dafa dugg ci jàkka ji gis benn buum goo xam ne bu takk diggante ñaari poto mu laajte ñu ne ko lii de Zaynab ko moom radiyallahu anha day day taxaw daal di julli bu sonnee daal di ciy lonk mu ne fecc leen ko ku nekk ci yéen na julli selon sawar sa fa sawarte bu sonnee na tëdd fal yarqut na na na na na nelaw léegi daal di dem noppale ko ji mu ne waana Aysata xadiis bi mooy xadiis cent quarante-sept ci tool bii nga xam ne moom lañu al imaam di présenter ci di jublu ci jaamu yàlla yi loo xam ne di nga ko attan nekk diggante ëppal ak gàttañ mu ne wa an Aïshata mu ngi jële ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha anna rasulallahi ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na lan la wax naasa bu daj <laughs> ah way waaye yow xam nga loolu ida naasa bu dajjantoo ahadukum kenn ci yéen wa huwa yusalli mu ngay julli ah di julli daal commencé ay nelaw di la commencé di la dugg waaw fa fekk yi mu ngi ci biir julli ji fal yarqud waa ji na dem tëddi waay na dem nelawi waay na dem nelaw reposé wu ji hatta ba kere yazhaba lay dem anhu wëllif ko an nawmu la nga xamante ne mooy nelaw ya ndax fa inna ahadakum ndax kenn ci yéen kat ida salla bu jullee wa huwa naa'is fekk mu ngay dajjantu laa yadri moom xamul la'allahu yazhabu amaana muy bëgg dem di yastaghfirullah bëgg wax astaghfirullah ci biir julli ji di ñaan borom bi tabaaraka wa ta'ala ngir mu daal di koy eh, jéggal fa yasubba nafsa muy ŋàññ boppam waaw mooy lan mooy muy ñaan boppam au muy ñaan yàlla yiiw comme mu jéggal ko xaare ko aljana wala yu mel noonu muy ñaan ci kawam loolu la naan fa yasubba nafsa Allah <laughs> kon mu ngi noonu ndax man naa dajeeg ah buntub nangu yo ah, ah buntum nangu ñaan de ubbee ko mu daldi ñaan ci kawam loo xamante ne nii du noonu mbir ma dal ko waaw moo tax ñaan c'est pas man il faut man li may ñaan fekk damaa neex après yàlla boo ko nangu déedéet loolu moo tax yonent sallallahu doon tere kuy rëbb ak wax lu ñaaw ak ñaan yàlla ak ñaan loon bon ak njabootam wala yu mel noonu ndax amaana benn buntum ñaan ubbeeku de. waaw borom bi daal di nangu li nga xamante ne nii mooy sax ñaan waaw mu ngi noonu waaw léegi ah, lii la xadiis bi wax mu ne muttafaqun alayhi mu ne al imaamu al muslim rahmatullah alayhima solo nañ ko na ko noonu al imaamu ahmad solo na ko imaamu malik ibn anas imaamu daaril hijrati daal dina koy solo tamit na ko noonu al imaamu daarimi soloona ko al wa wa ashaabu sunan al arbaa ñoom ñépp alhamdulillah solo nañ ko fay wa ashaabu sunan al arbaa moom ñooy ñan nan la ñu koo fàttali yow daal kenn yow daal lan ngay jàpp <laughs> ni ñuy démarrer ak ni ñuy lekke donc ashaabu sunan al arba'a al imaam Abu Dawud al imaam at-Tirmidhi al imaam an-Nasa'i al imaam Ibn Majah rahmatullahi ala al jami' ñoom ñëpp solo nañu hadith rawahu al jamaa rawahu al jamaa kon léegi buñ ci ñëwaatee ci gàttal parce que gisoon nañ lu mel nii ci hadith bi génnoon mu ne waan Aïcha te lii mu ngi koy jëlee ci sayyidatu Aïcha euh, euh, radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne yonent bi saa saa nee na idaa na'asa ahadukum wa huwa yusalli bu kenn ci yéen daal di dajjantoo waaw nelaw yi di ko dugg fekk mu ngi julli fal yarqud ah mooy na nelaw léegi nan lay nelaw mooy day génn ci julli waxoon nañ la ci jotaay bii weesu na la ciy génne. du ñëw rek dagg ko noonu comme ni nga xam ne am nañu koy wax ci borom xam-xam yi day moom day kii rek génn ci noonu waaye insha allah li gën a dëgër mooy ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane woon eh, ak takbiir waaw non mooy a a mooy ak tuhur da ngay jàpp loolu mooy ubbi mooy yow fekk amagoo la moo xam nag laabu ndox la wala laabu. sèche ablus ablution sèche mooy kii wala yooyu fekk defoo ko yow amago caabi ubbi julli amagoo miftaaxu salaat tuhur waaw léegi nag boo ko defee ba war a julli tahliiluhu tahriimuhu ah tahriimuhu ak takbiir li nga xam ne moom moom mooy tax boo ko xasee dugg lépp loo xam ne bokkul julli day xaraam nga nekk mooy ak takbir boo ne allahu akbar jeex na mooy yow da woor nooy woore ci wax bépp wax boo xamante ne l'islam kiy julli nangu ko waaw waaye say bët day day day sàmm tamit day woor mooy doo jël sa bët bi di julli di ko tàcc yu xaraam yi fu nekk nga xool fa déedéet sa biir bi mooy jamono ji ngay ji ngay julli manoo di julli di lekk wala di naan déedéet waaw seen lépp loolu yiñ xaraamal yooyu yëpp nag li tax boo ne allahu akbar yooyu yëpp nag mën a koo xoole mooy ak takbiir waaye la la ciy la nga bon woon a def ba ngay ba ngay julli mooy boo ne assalaamu alaykum jeex na kon moo tax comme keneen tibaay saa saa neeral na nga fal yarkut na nga dem noppale ko ji nelaw yi loolu mooy da ngay génn ci julli te ni nga ciy génne mooy ak taslim moo taxoon nga ne la loolu mooy ñu gën a dëgër waaw waxoon nañ la beneen waxu comme Maliki yi rahmatullah alayhi na ñoom julli daa bokk ci yi nga xam ne moom ku ko ku ko tàmbali da nga koy da ngay da ngay da ngay da nga koy àggale waaw salaatuna ah, hajjuna umratuna tawaafuna <laughs> ak yooyu moom moom foo ko tàmbalee rek di nga ko àggale waaw léegi kon Euh, waaye waxoon nañ la li gën a dëgër kon fal yar xud gisoon nañ loolu na dem tëddi na dem nelawi hein hatta yazhaba mu dem ba ba ba mu dem wëllit ko anhu naw mu nelaw léegi nag masala day taxaw mooy waa ci kaw nii kon naw lu tax yonent bay saa saa naan boo commencé dajjant mooy mooy début nelaw yi buy agsi loolu lay wax loolu xam nga masala am na masala am waa nelaw nelaw nelaw est-ce que dafa bokk ci yi nga xamante ne nii dañuy toj njàpp walla déet ci nawaaqidul wudu ci gàttal loolu masala la loolu masala la nawaaqidul wudu li nga xam ne mooy toj njàpp nelaw ndax fii nee na la boo commencé mu commencé ñëw rek yow moom na la leer na nga na nga dem tëddi waaw te tamit mbir am na mooy ndax boo commencé di nelaw ah fa inna ahadakum kenn kenn ila salla dina ñëw ci masalam yaa wa huwa na'isun fekk mu ngi dajantukat laa yadri moom du xam de dem na dem na astaf bi ñaan yàlla boppam lu baax ngir borom bi jéggal ko far muy ñaan boppam loo xamante ne nii baaxu loo xamante ne nii du lu gërëm ah di rëbb boppam te dara walaw ko ndax day nelaw waaw xam nga kuy nelaw maîtriser wul boppam surtout jamono nga xam ne nelaw yi da lay dugg noonu ñaa ngi man de ay nelaw mais yaa def loo xam ne nga nekk entre deux di jéem wax ku ku ku taxaw sax di la xool da foog ne waa ji xanaa daa màndi boo xamul ne da ngaa da ngaa da ngaa da kii da ngaa da ngay nelaw da ngay wax benn affaire njëkk yow doo xam sax li nga wax lan la ay wax yu juunoo waaw waaw coono coono <laughs> coono daal ku kii bi yoboo nga noppale ko waaw kon. yeneen tubaab yi saa saa wax nañu illa boobu li ngay risqué léegi nag benn affaire am mais waa nelaw li nga doon wax sànq day day dañ jàpp wala déet loolu dañ naan la boroom xam-xam yi rahmatullah la dañ cee wuti mooy tuuti gu mel nii yeneen tubaab saa saa wax di début bi tojul jàpp parce que bu tojoon jàpp kon boobu la duggee la naan yow moom sa jàpp toj nga sax yow bu nga génn ci waaw loolu boroom xam-xam yi dëppoo nañu ne loolu moom du loolu mooy toj naat déedéet. mooy loolu noonu du loolu mooy tam jàpp waaw loolu moom daanaka ijmaa la xaw a doon sax waaw waaye al imam al muzani rahimahullah moom dañu jële ci moom al muzani taalibe doon ci al imam al shafi'i ci taalibe al non waaw si si si <laughs> si <laughs> al al imaam al Muzani <laughs> eh, eh, waaw Shafi'i la woon en fait xam nga lu ma hésité ko parce que imaam al Muzani bi al Muzani moo doon euh, nijaay la woon nijaayu al imaam at-Tahawi <laughs> est-ce eh, que Tahawi mel na waaw fay waaw borom aqida bi Hanafi bu mag boobu imaam al Muzani nii nijaayam la woon mais moom. xanafi euh, la après moom xanafi la al imaam al al al al euh, ki ñu wax sànq euh, at al al-Muzani nag àndandoo imaam as-Shafi'i la woon waaw rahimahullah moom daal ci moom lañ jëlee que ne nelaw moom lu tuutee mag lu baree ma ci yam day doon jàpp loolu daal daanaka moo xaw a ijmaa bi mais boroom xam-xam yépp daal dinañuy dëppoo. daanaka ijmaa la woon bu dul woon waxam gii këne lool moom lu tuuti lu tuuteen moom tojul jàpp comme lii yonent ba ne saa saa waxta lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër fuuf parce que bu doon day toj jàpp mu ngi mel ni ku doon jàpp ndax bu doon lool la euh, kuy julli ngalawal comme nu muy def est dañ naan ko fal yarkut ah bala la def non mooy affaire bi jeex na mooy yow foo mu ñëwee jeex na sa jàpp toj na waaw alors que dañjantu kese loolu tojul njàpp nit ki sauf que yonent waaye dañoo digal ñu def lee ngir bañ li mu ne mu dal ñu mooy ñuy dem di ñaanal suñu bopp njéggal far di ñaan ci suñu kaw te duñu ko yëg xamuñu nag fu buntu nangu ñaan di ubbee borom bi nangu suñu ñaan ci suñu kaw waaw waaw kay waaye loolu insha allahu taala loolu daanaka xawoon naa nekk ijmaa léegi nag Ah. am na nag ñoo xamante ne nii ci lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum que ne nelaw jële nañ ko ci ñoom ñu ne nelaw euh, euh, euh, waxu al-Muzani bi nga xamante ne nii que ne day toñ jàpp am na tamit ci saxaaba yi ñu ngi ko jële waaw ñu ñu ko jële avant moom lool sax moo tax gaa yi ñenn ñi ne non pourquoi lenn ci boroom xam-xam yi naan ijmaa xawoon naa am loolu déedéet parce que jële nañ ci yenn saxaaba yoo xam ne te loolu luñ jële la comme ne al imam ibnul munzir daal na koy nettali jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ak ku mel ni ñoom Seydina Abu Rabi'in ak ñoom Seydina Urwatu ibn Zubayr ak ñoom Seydina Ata naka noonu al-Hasan ibn Yasar al-imam ibn al-Musayyib rahmatullahi alayhi naka noonu al-imam az-Zuhri voilà moo la imam Ibn al-Mundhir moom lii sax la jàpp ne la lii sax moo li dëgg waaw lii ñenn ñi naan daanaka al al imam al-Muzani moo xar ji bi xarul dara <laughs> na ñu ko jiitu fuuf ci waxam jooju waaw que nelaw moom. mu tuuteeg mu baree ci yem ci lu mu doyal day toj jàpp waaw day day day day day day toj ci boppam lu néew lu baree ma ci yem waaw te tamit al imaam Isxaaq ibn Rahawi daal dinañ ko jële ci moom waaw moo tax Ibn al mu ne wa bihi aqulu man moom laay wax lii mooy sama mazhab ñoom nag ci gàttal fi ñu ko teg mooy hadith Safwan ibn Assal al-Muradi hein radiyallahu anhu taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne kaana rasulullah ndax ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon doon ñu digal bu ñu nekkee ñu tukki ñu daal di masaa suñu kawas yi ah xam nga tuddoon nañ fi hadis bii nii boo fàttale ko waxoon nañ fi ci affaire euh, masaa alal xufayl j'espère que fàtte ko début bi téere bi léegi dellul foofu <laughs> voilà. kene dafa ñoo digal ñuy masaa suñu bu nekkee tukki ñuy masaa suñu xuff yi suñu dàll suñu kawas yi nga xam ne ci der la te duñu ko summi ñetti fan waaye nañu ko summi ci lii min eh, eh, eh, ko summi fan min ra'idin wa bawlin wa naw voilà illa min janaaba mooy ñett yi bu mu tax ñu summi suñuy kawas duñ leen summi ci lii waaw boo tukkee am nga ñetti fan yoo xam ne mën ngaa garder say kawas waaw te doo leen summi saa boo bëggee jàpp sa jàpp doj dangay masaa ci kawas yi wala ci xuf yi waaw moo tax mu ne bu dee ci xayta dangaa dem ci toilette yi nga tuur ndox walla nga def xayta wala nga nelaw wa wa naw mi lii moo tax ñu ne kon li tax fii yeneen ci waaye saasaam boole ay xayta ak tuur ndox ak nelaw mooy kon ñett yii yëpp dañuy toj dañuy toj jàpp waaw waaye illa min janaaba ba mu def bu dee janaaba nag boobu nañ ko summi te daal di dem euh, euh, daal di sangu daal di euh, sangu ji moom dañuy raxas wax <laughs> mu ngi ci Bulughul Maram bi al aynaani wikaa'u sahi fa man naama falyatawadda waaw wala idaa naama ah, al wikaa waaw mu ne al aynaani wikaa'u sahi li nga xamante ne mooy ñaari bët ñooy li nga xam ne mooy gis nga ab sac ab besace bu ma yoree ab pochette boo xam ne dama cee def dara xam nga dama ciy def dara ba pare takk ko ci kaw ngir li ma ci def du tuuru wala ma roccantal ko loo xam ne bu koy xëcc mu mu mu mu mu mu tax affaire bi mu tëju mu ne nag loolu ah bët bët moo nekk noonu mooy as sax mooy mooy a dubur mooy fi nga xam ne fala ngelaw liy génne. nit ki buy ngalawal fa muy génn ak xayta yi loolu la koy téye daanaka daal di koy yeewu ba nit ki man koo maîtriser mooy bëtam yi fekk mu ngi xool nekk ku vigilant kooku mën naa maîtriser foofu moo tax toj bu bu jàppam tojee da koy yëg day xam ne ah ngalawal na mu dem jàpp comme que yeneen saa saa ba bët yi nag ñoom ñooy mel ni ñoom ñooy tëj foofu mooy li nga xam ne moo koy surveiller te mooy li nga xamante ne ci la koy téye waaw. comme ni nga xam ne baag bi boo ko boo ko ñooree comme li ñu la sànk wala besace bi wala pochette bi foo woofu mu ne bët yi nag ñooy dox loolu ci wàllu gannaaw fa man naama mu ne nag ku nelaw wa ida naama ahadukum istatlaqa alwika bu kenn ci yeen nelawee nag gis nga loolee day sëy day deñ day roccee ko waaw mooy surveillance ba la ko yeewoon moom ginnaaw day deñ ñu ne kon kay lii la mooy kon il suffit nga nelaw bari naam bariwul yow de toute façon sa jàpp toj na voilà <laughs> kon loolu mooy wax bu njëkk bi eh, wax nañ la rek ñi ko ñi ko wax am ñeneen ñoo xam ne opposé bi lañ wax waaw am ñoo xamante ne nii opposé bi lañ wax ne waaye yow ma nelaw dara dara la tasu ci eh, eh. ñu doyal nelaw du du du du du du du toj nga waaw te loolu mooy waxu jëlee nañ ko ci ay saxaaba ku mel ni ñoom Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ah mooy waxu ku mel ni ñoom Sa'id ibn Jubayr waaye mooy eh, eh, yiiru al-Awzaa'i rahimahullah Abu Abdirrahmaan rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne ma ne nelaw moom lu waaye nelaw nelaw nelaw gis nga contraire bu bële wax bu njëkk bi mooy lan nelaw moom ak noo nelawee bari naan du bari yow sa jàpp toj waaw ñii ne ma ne loo nelaw nelaw nelaw nelaw sa jàpp toj contraire bi waaw ndax ñoom dañu doon wax ne hadith yi nga xam ne aay bi doon wax tatajaafa junuubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum khawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun netata jaafaa doon doon wax xaalu way ngëm yàlla yi buñ masoon a julli eh, timis di xaar gee loolu lay wax de waxul julli dañu doon kii seen mu netata jaafaa junubuhum anil madaji'i waaw eh, toog dañ doon xaar yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu ñëw ñu julli gee ñu nekk saxaaba yi nekk ci jàkka ji di nelaw di xaaral bu yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw loolu la suñu boroom doon wax waaw waaw seen wet ya anil madaji yad'una rabbahum te la ñuy jóge ah yad'una wa tamaan wa mimma razaqnahum yunfiqun ñu ne loolu day wane ne kon ñoom dañ doon nelaw ci jàkka ji lañ doon nekk waaw moom ñoo ne loolu day wane ne ci gàttal ah Euh, ñoom dañ doon nelawaa comme li Seydina Anas wax radiyallahu ta'ala anhu te xadiis bi ko mel ni al imam euh, Muslim ibn al-Hajjaj soloo na ko mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, kii saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañ doon nelaw ginnaaw bi ñu jóg di julli te kenn du jàppaat waaw léegi lii nii mooy mooy leeral aaya bi mooy aaya bi moom la doon wax dañ doon dañ doon xaar bi nelaw ñu jóg après kenn kenn du fi nekk kenn du fi nekk di julliwaat di di di jàpp kenn fi nekk di jàpp kenn du fi nekk di jàpp voilà kon ñaari wax ngoo moo am beneen wax boo xamante ne nii dañu ne noonu nelaw daa am ñoom dañoo tàqat ga xam nga da ñaar yi ñaar yi ñaari wax yu njëkk yi amul benn tàqat la buñ def amul benn luñ naan lii wëkk lii déet ñii dañu ne day toj ñii ne tojut moo am beneen bu ne noonu mooy alfasl waaw entre nelaw ak nelaw dafa am yow li nga jëbbee woon sa wax naan nelaw yu tuuti dëgg la li ëpp loolu lañ waxoon dëgg la am nañu wax ci saxaaba yi lu loolu comme ni nga ko war a waxe ak ak ak imaam al-Muzani këne lu tuute lu baree ci yam waaye loolu noonu nga xam ni jamaahirul ulama loolu lañ wax loolu loolu mooy li gën a dëgër këne lu tuuti moom tojo lan la ñuy ne léegi ñi wax lii mooy comme Maliki yi ak Hanabila yi de d'une manière globale lii mooy seen seen seen mooy seen mazhab d'une manière globale lii mooy seen mazhab këne ñoom nelaw dafa am nelaw am mooy koo xam ne ay nelawam nelaw yi bu xóotee day toj njàpp bu dee nag nelaw la yoo xam ne yu woyof la waa léegi nan la ñuy xamee loolu ma ma huwa haddul qalil aw haddul mooy frontière lan mooy dëxalu may xamee ne nelaw yi xóot naam xóotu comme que bu xóotee sama njàpp toj na bu xóotut njàpp li tojul ñu ne mooy comme hein nit ki bu dee day nekk feebar am lu mu téye comme mu yor lu muy bindee wala yorub socc wala yorub bu dee tey dañ naan yorub kurus hein di nelaw ay nelaw dugg ko bu dee ne saa bu kurus gi naree wadd mu xaw mu xaw koo kii même bu waddee sax mu yëg ko kooku ay nelawum xóotu kooku jàppam tojo waaye bu dee ne mën naa téye kurus gi wadd wala big ba wadd wala socc bi wadd te ko yëg wala mu nekk fii tëdd wala mu am ku dugg ba jéem naa te yëgu ci dara wala ku fi newoon jóg génn yëgu ci dara kooku mooy nelaw yu xóot na quand même mais bu dee ne mu ngi nii tëdd waaye ku ubbi buntu bi yëg na ku génn xam na ku kooku nelawam foorul kooku moom nelawam kooku tamit ci gàttal waaw ñu ne parce lépp affaire bi lenn kese la mooy ndax est mu ngi yëg li xaw ndax comme mu ngi yëg. li xew malgré mu ngi dajam kooku bu jàppam tojee da koy xam alors que bu dee ne njàppam du ah bu dee ne daa nelaw nelaw yu xóot na bu booboo loolu du ko man waaw ñu ne kon lii la lii mooy eh, eh, eh, li nga xam ne mooy mazhabu Maliki yi imaamu Shafi'i nag rahimahullah dañu jële ci moom mu ne noonu nelaw nelaw yi nga xamante ne nii du toj nelaw yi nga xamante ne nii du toj jàpp mooy nelaw ki nga xamante ne nii dafa toog waaw ay jekkiwaayam mu daal di toog ak moom waaw kooku moom ndax bu toogee noonu moom bu dee nelaw yi bu dee toj na ko yëg waaw du moom noonu parce que nga xam ne fala ngelaw luy jóge bu boobaa dafay man a maîtriser alors que bu dee daa jaaxaat wala bu wet tëdd loolu moom buy ngelawal du ko yëg waaw moo tax bu dee lool la toog na ay yekkiwaayam toog bu baax ci suuf si moo xam day julli wala du julli kooku moom ah nelaw na lu bareem lu néew loolu moom euh, tojul njàppam parce que kooku maîtriser na li nga xamante ne mooy fa ngelaw luy jóge waaw léegi euh, am na tamit yeneen wax ah, mais yi ñooy yi nga xam ne wax yi nga xamante ne ni ñoom ñoo ci gën a siiw waaw te wax ji daanaka day niroo euh, euh, euh, waxu imaam Abu Hanifa ak Hanafiya yi mooy nelaw daal fenn lay toje mooy koo xamante ne nii dafa dafa tëdd waaw waaw wala bu wéeru fenn départ xam nga bu dee daa toog foo xamante ne nii wéeruwut wéeruwul mooy na dee nelaw yi foor na dina daanu waaw damaa daama nag waa ji daanuwut wala yooyu mooy noonu mooy kii mu ngi maîtriser ay biram mais nag dafa tëdd nag kooku moom ay nelaw ay ay ay kii wam toj waaw waaw waaw moom moo tax ñu nekk bépp position bu ñuy jullee comme koo xam ne day rukkoon di nelaw wala mu sujjóot di nelaw wala mu toog di taay di nelaw kooku ñu ne kooku euh, euh, euh, loolu tojul njàpp voilà loolu moom tojul njàpp waaw kon nag mu ngi noonu insha allahu taala li ci gën a dëgër amaana mooy waxu Maalik yi ak Hanaabila yi que nelaw yi nga xam ne par affaire bi yëpp mooy est-ce que nit ki ànd na sa boppam am sa bu dee mu ngi yëg li xew kooku bu moom jàppam tojee dina ko xam waaw te loolu xadd la lu ñuy mën a dott la lu ñu mën a takke tamit ndax waa ji nelawam xóot naa xóotul ku yore ab dig gekki li nelaw big bi wadd te yëgoo ko kooku mooy kii moom nekkatu fi waaw alors que bu dee bu waddee bu rek gaaw jëlaat sa gaat jël kooku dañuy xam ne kii malgré mu ngi dajjantu waaye dese na ci maîtriser boppam kon wallahu ta'ala a'lam kon idha naza'adukum bu kenn ci yéen nelawee dajjantoo woowu wayu salli fekk mu ngay julli fal yàqut na dem di waay hatta yazaba ba ni muy demee anhu naw li nga xam ne mooy nelaw li fa inna ahadakum ndax kenn ci yéen ida salla bu jullee wa huwa ta moom na'isun mu ngay dajjantoo di waaja nelaw di def di kayang kayang yi laa yaddu yi moom du xam amaana mu dem di ñaanal boppam yàlla yàlla moo jéggal fa yasubba nafsahu muy ŋàññ boppam mooy mu ñaanal boppam loo xam ne du noonu waaw waaw nga bu naree taxaw wala wax yàlla yàlla nag ma yërëm mën a yàlla yàlla nag ma mbugal wala yaasu billah loolu moom wóorul waaw nag na dem kon nag ah al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala kon hadith bii day ñëwaat insha allahu taala al imaam dina ko ndowaat ci téere bi hadith mille cent quatre-vingt-cinq insha allahu taala léegi al imaam an-Nawawi